dara masuñoo julli masuñoo woor masuñoo saraxe masuñoo def dara te gis nañ ko bu yàggul gis nañ ko bu yàggul mais saxaaba xaybar keroog xaybar jaam boobu ñëw euh, nga xam ne da doon sàmm seen gàtt yi da doon sàmm seen gàtt yi mu dégg juif yi di dugal gàtt yi ba ci la abu abu yasar jëloon benn euh, moom mu dégg mu dem ci sangu juifam yi waa xaybar da leen doon sàmmal dégg ñu naan yonent mi alayhi salaatu salaam dem moo leen encercler mu dem ci yonent mi alayhi salaatu salaam mais daal di tuub dem ñu rey ko yonent mi alayhi salaatu salaam daal koy jullee seere ci moom seere yu baax kooku mu jëm àjjana taay kan julliwul benn julli masula julli mais loolu noonu la demee mais mën naa nekk ci kaw lalam ci la ci feewu dundam derniers instants ci la buur yàlla bi xawam mu dugg ci l'islam léegi man man mi ne woon fii xamoon ko mu nekk Jean chrétien boo xam ne da doon dem église mais ci biti li ma mën a wax mooy tamit ci biti loolu laa mën a wax manuma fee nekk dama naan ma mooy du dee nag maanaam nañ ko jullee ndax ak ah, peut-être que bon peut-être tout non non loolu it kenn du ko def ñun mooy li yonent ma ne saa sam wax li ci biti la ñuy àtte li ci biir buur yàllaa xam même kooku dañ naan ñun duñu ko jullee te tamit duñu ko ñaanal yàlla yërëm duñu ko ndax loolu la ñu jàngal ab yéefér ak lum la jege jege jege jege bu newoon sa yaay sax mu génn àddina doone yàlla na ko yàlla yërëm loolu dafa xaraam quant à tendance bi xew léegi nga xam ne gars yi booy wax ñuy jaay humanisme nee nañu naan ay mo kii ba c'était une figure emblématique c'était une figure vraiment seen discours yooyu nga xam ne gëmuñu ci lenn laa wax parce que dañ leen tàllal micro kese wala dañuy bind article pour seen seen seen honorabilité ngir ñu ne keroog ba diw génne àddina d'ailleurs j'avais fait un bon un, un beau arti un, bel article ah yooyu rek lañ ci bëgg ak ñu leen di citer naan diw waaye il avait rendu hommage au grand homme au kii yooyu rek la gëmuñu ci lenn ñu ne fi naan bon waaye kooku moom ak sa safarame kii di ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm loolu dafa xaram yéeféer lu mu la jege-jege bu xasee dee amoo fekk mu ngi dund moom man nga ko ñaanal lu loo mën a ki te manoo koo ñaanal lu gën te ëpp doole gënal ko moom te gën ci moom buur yàlla gindi ko dugal ko ci lislaam moo tax moo tax képp koo xam ne buur yàlla dafa laa boole ay nit ñoo xam ne danga gis ñuy say àndandoo wala say xarit gëmuñu yàlla pa yor mais même bu dee sax baaxul ci yow nim bu dee waa ji comme ni ñuy wax ñun xam nga africain moom mooy deux mën toit tubaab bi dafa raciste yu bari waxoon nañ la du racisme suñu comportement la moo tax ndax loolu ku ko defoon suñu dëkk ñun Sénégal gi suñu réew di étranger <laughs> mais doo doo ko defati doo doo ko defati gaayee koy fajal seen bopp ñun nag bu tubaab bi wax kese lay def ñu ne dafa raciste même kooku noonu manoo ñaa bu au lieu ngay ñaanal buur yàlla alak ko mais ñaanal buur yàlla gindi ko rawatina nga am koo xam ne sa xarit la koo xam sa àndandoo la boo xam ne du jullit mais ku baax am jikko yu rafet kooku du ne ay di ko joxi cadeau ay kii bëgg mu bëgg yooyu loolu du loolu moo am solo ci moom li am solo mooy sa fi nga gën yaakaar sa biir julli yi farata yi julli boo xam ne yow kese da koo def ngir yàlla kese jar na nga toog benn jour julli ñaari ràkka ñaan sa borom képp uniquement def ko ngir buur yàlla daal di dugal leeru lislaam ci kooku loolu wallahi manoo ko jox lu gën lu ëpp loolu manoo ko manoo ko loolu fekk mu ngi dund lool la mooy yooyu yépp mën nga koo def yooyu yee action yooyu yëpp mën nga koo def mais bu xasee faatu man nga la ñaan bu dee gaañoowul buur yàlla daal di koy gindi yërëm ko dal di defar ay mbiram daal di koy yombalal projet yi bu dee projet bu baax la bu dee ne li muy def comme jaaykatub sàngara la manoo naan buur yàlla yàlla na ko ko may ouverture ci lim ne jaay sàngara nga naan ko ouverture lool nan la mën a nekk mooy yàlla ouverture amu ci ak tëju kay ci am sauf ko buur yàlla de dana sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin kon kooku loolu man da nekk ouverture fermeture la boo xam ne ci géejug alkande la jëme borom bu ko buur yàlla gindiwul mooy nit du nekk ci lu bon nga naan yàlla na ko ci yàlla defal ouverture déedéet yàlla na ko ci yàlla génne bu dee ne kooku gëmul yàlla li muy liggéey liggéey bu baax la waaw nga ñaan buur yàlla defal ko mais li gën loo ko mën a ñaanal mooy buur yàlla ubbi def ci leerul loolu mooy mooy fekk mu ngi dund bu deewee nag amatoo droit naan yàlla na ko buur yàlla yërëm déedéet loolu dafa xaaraam voilà loolu mu ngi suuratu tawba maa kaana li nabiyyin walladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikina walaw kaanu uli qurba amul amul mooy maa kaana lin nabi yonent bi alayhi warul ci moom moom ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñuy jéggalul di ñaan yàlla njéggal ñi nga xamante ne lil mushrikiina ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ay bokkaalekat lañu dañoo weddi borom bi subhaanahu wa mu ne ñooñu même même même bu dee ne même bu dee ne uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim même bu ñu leen di ñaanal jéggal walaw kaanu uli qurba même bu dee ne seen seen seeni proche lañu même bu mooy comme sa yaay la wala sa baay la wala sa doom la sax wala sa frère wala sa sœur amoo droit bu génnee àddina nga koy ñaanal jàll jéggal ko min ba'di an maa tabayyana ginnaaw bi leen leeree këne ku génn àddina ci shirk kooku la moom lahum annahum bi mu leen leeree ñoom jullit ñi annahum kana ñooñ asxaabul jahim mooy waa jahim talool gisoon nañ ko ci qissatu Abi Taalib qissatu nañ ko moo tax suñu boroom ne <laughs> mu wax wax ji kon loolu la mooy dafa xaram léegi nag nit ñi monta ñoom oustaz diwam koy defak nee nañ sax nañ ko utal kaamil loolu ma ne loolu ak fumisterie la ak fumiste ak ñàkk a xam dara ak jaay ne waaye c'est moderne c'est kii yow yaxu alxuraan nga tiim ko mu wax la lu leer nga ñëw bàyyi ko fi ndax lan je veux montrer une image de modernité de ma religion qu'est l'islam ay miskin miskin wallahi miskin yaa ant miskin meskin voilà kon loolu la kon il faut temporiser yonent bi aleyhi salaatu salaam kon wax leen lii wax leen lii ne leen kallaa kii ngeen naan xanii an law bi shahaada non ndax li mu jëloon mbalaan ma mu jëloon yéere booba mu jëloon ca butin de guerre ba Xaybar gi ñu jóge te daal di te te daal wuñ ko euh, euh, séddalee guñ ko woon mooy lakk ci kawam walla iyaadu billaah xam nga lii lañ lii laa doon wax ne la xam nga lii wuute naa qissatu kan Abdallah ibn Mughaffal radiyallahu anhu niñ gisoon fan yi nga xam ne moom dafa jël lan benn bool boo xam ne dafa defoon graisse mu lekk ko mu jël ko avant ñuy départ avant ñuy séddale butin bi yonent ma sax sax gis ko bàyyi ko moo tax loolu ñu ne bu dee moo tax euh, loolu waxoon nañ ko que bu dee ay lekk la yoo xamante ne euh, habituellement dañ koy lekk nii mu gaaw périssable wala yu mel noonu loolu ñu jële ko ci butin de guerre bi laata ñu koy kii te gisoon nañ loolu mooy wax waa jumhur wute li imaam euh, kii waxoon al-Awzaa'i rahmatullahi alayhi te amaana waxu imaam waa jumhur mooy li gën a dëgër ndax xadiis bi këne bu dee yooyu la ay lekk yu mel nii yooyu nit ki mën na koo lekk même bu dee ne ak yi yoo xam ne yu ñuy jox fas yeeg yooyu di leen xont loolu mën na koo utiliser même bu dee ne séddaleeguñu li nga xam ne mooy màng bi mais yu mel nii lañ tere voilà ab yére boo am nga jël ko loo xam ne dañ koy tegoo rek ci kaw di ko sàngoo ak yooyu nga daal di koy jël te daal di wuñ koy kii ci butin de guerre bi loolu la yonent mi alayhi salaam daal di tere ne loolu ku ko def ne kii bi mu ko defee loolu mooy lakk ci kaw looloo tax shahada bi amu ko allahu akbar gis nga mais xoolal kon gravité wu alxulul laa ilaha illa allah laa yaqbalu llahu salatun laa yaqbalu llahu salata ahadikum non non laa wudu wala sadaqatin min ghulul xadis boobu la imaam at-Tirmidhi njëkk indi ci sunan bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne buur yàlla de laa tuqbalu salaatun bi ghayri wudu wudu buur yàlla du nangu benn julli bu amul njàpp buur yàlla du ko nangu ay kantaa ñun moom laa laam nañu d'origine loolu waxi kàccoor la ndax dëgg la ne kalimatu haqqin yuraadu biha baatil waxu dëgg la boo xam ne caaxaan la ci añ wax ji di ko di ko di di ci jublu voilà mooy ne nit nit d'origine dafa nekk koo xam ne ku laab la waaw innal muslima laa yanjus innal mu'mina laa yanjus la yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam waxoon jullit bi du sobewu mais jullit bi foofu tekkiwul ne ku nekkul jullit tamit sobewu non non mooy ne innamal mushrikuuna najas li alxuraan ne innama li am ba des mooy al mushrikuuna polythéistes yi bokkaalekat yi najasun ay sobe lañ lool mooy sobek biir la sobek sobek maanaa la sobek métaphysique la mais pas sobek physique nekkul ne ku laalub yéefar da ngay raxasu mais mooy seen pas-pas seen ngëm-ngëm moo sobewu ndax ay bokkaalekat lañ kon nit ki d'origine loolu nit ku ne d'origine ñun dañoo la wax na dëgg mais bëgg faa jaare ni duñ julli moo tax boroom xam-xam yi di wuute benn bon benn kii yu ndaw boo xam ne ci boroom xam-xam yi ñu naan ku def loolu julli saa njàpp ko faqat kafara xam nga loolu la imaam al-Akhdari wax ku julli saa njàpp faqat kafara wal iyaadu billah même bu dee ne du loolu mooy li gën a dëgër loolu du du ne waa ji dañuy ñëw rek ne yéeféer la mais loolu wane la gravité lu tax boroom xam-xam yi rahmatullah di ci wuute naan yéeféer la wala du yéeféer loolu mooy kon garaaw na suñu boroom kon ne yonent bi alei satu selaam hadith sayna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala la tuqbalu salatun bi ghayri wudu wala sadaqatun min ghulul min ghulul min ghulul yonent bi mu ne te buur yàlla non seulement du ja nangu benn benn julli boo xam ne amul njàpp waaye du nangu benn saraxe boo xamante ne nii waa ji alal ju ju ju mu luubal la ko jële xam nga alxulul en général lool lool terme fu mu jóge mooy surtout bu dee côté charia mooy loo xam ne butin de guerre boo xam ne dañ cee jël laata ñu koy séddale alxal voilà alxulul man xalla loolu mooy koo xam dafa jël ci mbir yi laata ñu koy séddale voilà kon a euh, kon loolu noonu mu ne buur yàlla jàppare nga jël lu mel noonu di ko sarax nga jël ko di ko sarax <laughs> mais buur yàlla du ko nangu mu ne buur yàlla du nangu lool moo tax alal yu xaraam nga jël ko di ko saraxee ka maye gaa yi di la tagg moo tax jël alalu Lonase moom di ci jaayum mbaax jaru ko mooy la kan moo ko waxoon imam lay si walla ñooñu kan moo ko ci waxati woon ne kooku day mel ni mooy ku jël yu mel noonu di ci joxe azaka wala nga koy saraxe daal day mel ni ku jëli saw ay saw di ko jàppoo léegi dama lay laaj est-ce que ko am na jàpp mais kooku amul jàpp mooy amul jàpp jël alal du daganul yóbbu ci sa baay Makka ak sa yaay ñu lay tàggkat eh, eh, kii ak ñaanal yow xamoo li nga def ñoom de seen añ mën naa baax bu ko leneen yàqul bu ko leneen yàqul waaye yow moom yow mi ko joxe doo ci am dara au contraire ay mbugal nga ci am bu la buur yàlla jéggalul moo tax luubal <laughs> corruption pot de dessous table yeeg yooyu yépp yow ñu jox la mission moo tax hadayal um, maali xulul la yonent ma ne saab saab waxoon mooy cadeau yi nga xam ne cadeau yi ñuy jox ko comme koo xam ne yow dañ laa embauché ay nit daal lay chargé nga def dara nga liggéeyal leen yow ci liggéey boobu ñu am lu ñu lay fay lu leer mais nga dem ñooñu neexal la daal lay jox dara loolu amoo droit lekk ko boo ko lekkee safara nga dugal sa biir bi loolu dangay dem ñi leen liggéeyloo nga ne leen ah man bu dee nga lay dal tout le temps wax leen lu leer ne leen mankat fi may liggéey nii fi ngeen may liggéeyloo wala sama mission yi comme koo xam ne ab livreur la léegi leen mu dem livrer gars yi kontaan ci moom daal di jël dara jox ko ab 5 euros voilà sa pour boire gars yi xam nañu ko bu dee côté kii yi pour boire lañ koy tuddee bu dee nag gaa yu mag yi nga xam ne ci ministère yeeg euh, kooyu cabinet yi yooyu mooy ak entreprise yu mag yi firme yi waaw kii firme yu mag yi si si si si ah mastodonte yi ñoomin toxaal ak gaa yooyu wala lu ko gën a gaa yooyu nag ñoom mooy pot de vin yi nag <laughs> dessous de table yi yooyu moom mën naa nekk ay millions walla ay action yoo xam ne moom lañ lay jox yooyu yépp a xaram hadayal ummal wala yonent al ummal xulul loolu lépp alal ju lewul la gu daganul la eeg yow bu dee ne yow lim lay daal dafa bari pour boiriñ lay da koy wax ñi nga xam ne ñoo la liggéeyloo ne leen man de dañ may dañ may jox ay pourboire ay dix euros de fii dix euros de là loolu dañ ma koy jox lu bari léegi nan laay def buñ la nee jëlal léegi c'est bon c'est bon ku la ko joxati jëlal c'est bon léegi ku la jox jëlal dagan na mais fekk defoo lool loo ci lekk dalaa xaram moo tax yonent ma ne saabsaab bi gis nañ saxaaba ba nga ñam kii waaye nga xam ne dafa ñëwoon ne yonent ma ne saabsaab yónni ko ngir mu dem jëli azaka yi. mu dem jëli ko ñu daal di ko ciy joxaale ay kado nag gaa yi kontaan ci moom ndax ci yonent ma lay saa sam la jógeeg yooyu mu daal di ñëw ne lii voilà lii na yonent ma lay saa sam lii mooy li ngeen li ngeen moom man lii maa ko moom mooy sam daal di mer taxaw ci min bar bi daal di ba wax ne lan moo tax ñu yónni nit muy dem liggéeyal ñu ñëw naan lii maa ko moom leneen li yéen lii lii jël leen lii ngeen moom. mu ne ko lu teewoon mu toog néegu ndayam ba xam ndax dina am loolu mooy bu toogoon ci yaayam dina am loolu mooy bu loolu la yow buñ la embauché wul woon bu la entreprise bi embauché wul woon nga foog ne moos nit kooku mooy ki la jox pourboire bi doon ngeen daje ci mbedd mi noonu di dox wala ci métro wala ci jaganjaay bi loolu rek mu daal di lay jox xaalis noonu mukk dala ko jox ndax firme bi ndax entreprise bi ndax société bi nga fi représenté looloo tax te kon nag bu boobaa moomoo loolu la léegi loolu da ko war a delloo wala bu dee jotoon nga ko lekk te xamoo ko dangay dem nga wax ko gars yi ne nag man jot na ma fee dal mais bon loolu la mais comme que damay dal après léegi man dama bëgg a xam nu may def buñ la te loolu en général sax boo leen ko waxee dañ naan jëlal loolu moom en général léegi yow régulariser sa situation c'est ça il faut se régulariser ah régularise ta situation mu jeex noonu ngay def pourboire yooyu noonu ngay def ngir mu dagan sinon daganut mooy kon gis nañ différence bi entre qissatu Mid'am mi ak qissatu Abdallah ibn Mughaffal yu périssable yi nga xam dañ koy baaxoo di lekk nii yooyu nga jël ko ci màng mi lekk ko avant ñu koy ci ñu koy séddale grawul mais yu mel nii dafa graw gisoon nañ Badar Seyna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ne dama gis jaasi ju kii bu baax ci màng mi ma daal li ñëw jël ko wax ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mën naa ko jël mu ne ko jël mu ne ko delloo ko fi nga ko jële woon mu ñëwaat mu ne nee na ma toog toog mais affaire bi kiiwaat mu ñëwaat mu ne ko delloo ko fa jële woon waxaat ko nee na mu gën a hausser le ma teg ko fa ba nga xam ne nag ci la seddale màng mi séddale butin de guerre bi ba kii mu daal di ne ay na Sa'd ibn Abi woo ma ne ma lii bi après daal di ma koy jox kon loolu la gis nga mooy alkande nit xañ na ci gis nga kii nii li mu defal jaamu yonent ma sa sam di ko liggéey lépp mais loolu noonu moo tax <laughs> lii dal ko ci moo tax boo gisee lii nit toog naan man parce que maay doomi diw wala ni ma jegee diw may bëkk néegu diw lu ma neex def loolu waxi caaxaan la waxi caaxaan kese la toog fii naan sa yow faru la na à jamais dinañu jéggal ndax yéenay kan ah non man man maag Cheikh Ahmad Bamba ay kii la ñoo sama maam la radiyallahu anhu mais après après après loolu yow pour yow carte blanche la pour yow nga def lu la neex est-ce que moom moo la mas ngaa gis fenn fu mu bind ne la defal lu la neex hein est-ce que mas ngaa dégg nettali bu wér bu tukkee ci moom ne la defal lu la neex parce que sama doom nga xanaa du gaa yi ñooy nettali ne dane woon <laughs> li ma ak ak du kii ñépp ay taal bi xaw ma lan ba doomam daal di ñëw jaay njureel gi dund ko taalibe duy lool du lu ñuy nettali naka ngay nettalee lool ba pare xam lool ba pare ñëw ne comme que doomam laa rek léegi c'est bon wala sëtam laa moo tax yooyu waxi caaxaan la ku la ko wax mooy <laughs> kooku boo ma bu ko déglooti bu ko déglooti ndax kooku dalay alak di la pousser ci loo xamante ni lu neex sa bakkan képp la kon lii moo ko dal muy gravité wu alal ju lewul nga jël ko surtout xoola alalu mbooloo la nit ñi dem foo xam ne jaay fa seen bakkan nga ñëw daal di koy jël mais bokkul dara nag ak alalu réew mais alalu réew day dugg ci lool alhamdulilah yow bu dee ab société nga toje mooy actionnaires yi nga toje ak tamit ñu fay liggéey nga tax ñu wàcc yow foofu la say dóor di taw say mbugal di toll waaye gis nga bu dee ab ab ab ab caisse municipale nga doon trésorier bi wala yeer bi trésorier bi nga këpp kees gi sa sa xadru bàkkaar sa dayog sa bàkkaar moom say mbugal day tolloog municipalité bi nga tojet ab gouvernorat ab région parce que yaa doon le préfet wala monsieur le gouverneur nga sàcc fa loo xam ne alalu mbooloo la waxuma la waxuma la waxuma la euh, dix millions de mais cinq francs yoo xam ne collectivité bi moo ko moom nga daal di koy luubal moo xam jaar ko ci ay extrait yoo xam ne yow lii dañ ko fa teg ngir ngay satisfaire la population nga mujj def ko fonds de commerce di ko jaay wallahi summa wallaahi summa wallah wallahi alladi laa ilaha te nag bul foog ne li ngay dégg ñu lay wax ci koor yi naan la ku def lii julli nii am nga soixante-dix àjjana yoo xam ne ci lal bu ne soixante-dix kii ak lii soixante-dix euh, euh, xuuril ak yooyu kënee loolu am nga ko c'est bon naa def lu ma neex amul loolu amul de wallahi loolu amul defal lu la neex nga xam kenn lañ fi assuréwul benn àjjana lee moom lañ wax léegi nii kenn amu fi benn àjjana laa wax daa koy liggéey te gis nga boo fi dof dof loo nit dina def jëfi-jëfi àjjana ba dem ba dara desul lurul lu toll nit en pas wala conc diggante conc ba ci baaraam yi mu def jëfi waa safara dugg fa du loolu la nit ma ne saab-samba léegi naka ngay bàyyee ki nga xam ne moom la yàlla xamal liy xew ëllëg mu wax la loolu nga bàyyi fi lim la wax di def loo xam ne ciy njort nga ko moo tax gis nga nga toje ko mooy municipalité nga toje ministère add mooy ministère de l'agriculture boo fa sàccee dara muloon moom mooy population bi lépp la ndax agriculture bi moom ñépp ko moom moo mooy gis nga nga nekk président toje ci kees gi xaw ma caisse noire caisse noire amul kees noire affaire u caaxaan la affaire u magouille la ça n'existe pas loolu ku jub du ko def caisse noire wax na boppam c'est loolu eh, léegi nag ñun dañoo am benn tendance foog nañ ne li yàllay tere moom il suffit nga daal di koy légaliser suñu surtout suñu loi yi nga xam ne civil yii rek mu baax ah non légalisation du mariage gay légalisation de la prostitution est-ce que loolu tax na est-ce foog nga ne loolu tax na léegi prostitution baax ci yàlla léegi lan ngay foogee ne yow léegi kon am na loi bu ne président bi day am ab caisse noire boo xam ne ci alalu réew mi lay bokk foo xam ne duñu xam ñaata afa ne lu ko ci neex lay def parce que suñu loi yi légal na légaliser na ko que ne légal na ci yàlla <laughs> ñu te ñuy xalaat ci li ñuy def man saraqa madinatan ku toje madina ab madina ngay ab ville <laughs> subhaanallah te buur yàlla nee na ku sàcc yonentu ne saab ku nekk la nga sàcc dañ koy indi yowmal qiyaam nga yenu ko am na ñoo xam ne foog na ab état la toje ñi koo xam ne dañuy ñëw ñu ne réew sàngam de diw diw yowmal xiyaam moom la yenu ndax lépp lay luubal yàlla allah kon yenente bi aleyhi wassalaam kon nag gis nga yi yu am solo la moo tax bu lislaam eh, moo tax rajaa ay kii janaa xay rajaa ak xawf kër moom ngay naawe jëm ci sa borom mooy laafi alxawfu war raja xawfan rajan maahu moom ngay boole di tiit mais di am yaakaar dominer nag côté am yaakaar bi mais di tiit di am yaakaar lool ngay deme ci sa borom mais doo insouciant tooy rek naan lu ma neex ah lu ma neex def waaye doo toog naan é eh, man moom lu ma def buur yàlla yàqu ko eh, man buur yàlla lu ma nangul déedéet déedéet kon yonent bi alayhi salaatu salaam midam yonent bi alayhi salaatu salaam wax lool naa ko ci nga xamante ne nii sama bakk sama bakkan mu ngi ci loxo inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min alghanaa'imi lam tusibha almaqaasimu la tashta'ilu alayhi naara loolu noon mu jële woon foofu mooy lakk ci moom naaran safara bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee lool ci riwaa imaam al Buxaari bi muttafaqun alayhi la ba léegi mu ne fa jaa rajulun hiina sami'a dhaalika min an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi shiraakin aw bi shiraakayn fa qaala haadhaa shay'un kuntu asabtuhu fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam shiraakun aw shiraakaani min naar wal iyaadu billah bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee saxaaba yi loolu ñu ñoon wax naan mid'am hanii'an lahu bi shahaada mu ne leen déedéet ndax mbalaan ma mu sàccoon ba mu jëloon ba nga xam ne moom la jëloon ci butin de guerre bi fi ñu jóge Xaybar te séddaleeguñ ko woon mooy lakk ci moom tey safara am am denn waay bi mu déggee yonent mi alayhi salaatu salaam wax lool daal li ñëw indi ñaari mbaru dàll mooy indi ay dàll yoo xam ne mbar chirac mooy fi ñuy dugal comme carax carax fi ngay dugal sa diggante sa baaraam bu mag bi tànk bi ak beneen bi nga xam ne moo koy kepp mu indi ñaar benn walla ñaar ne yonent mi alei satu salaam ne ko lii de dama ko faa jële woon ci màng mi laata ñu koy seddale yonent mi alei satu salaam ne shiraakun mbar aw shiraakaani wala ñaari mbar min naarin ci safara allahu akbar allahu akbar gis nga ay gis nga mu ne subhaanallah moo tax alal lu jara def attention la alal nag du ay billet kese du dollar du du du du euro kese ak CFA ak dalasi kese non gis nga kii mbalaan la woon imaginer gars yi nga xam ne dañuy dem ci hôtel yi jóge fa sàcc ay serviette dem seen yoon amul relation ak bi loo moomul nga ne ko tuŋaañ nga dem fenn ñu kii la nga gis fa lu rafet nga yóbbaale ko te kenn mayuloo subhaanallah loolu problème la ci hôtel yi gars yi dañuy dem ñenn ñi sàcc fa ay serviette yóbbaale loo xamante ne boo demee ci marché hebdomadaire bi bu dee France cinq euros nga am ci presque trois trois serviettes wala mel noonu waaye comme que bële xam naa dañ naan de qualité la mais nga wuti de qualité xanaa du pour fomp kese boo sangoo ba pare est-ce que loolu jaar na bàkkaar mel ni sa kër amoo serviette mooy gis nga boo sàccee boo tàmmee lu bon mais même yu doyadi yi da koy sàcc wax dëgg serviette moom jar da sàcc serviette waaye waaye jar de dissimuler ou dar dar de dissimuler waaye ci hôtel kon c'est grave gis nga sàcc wu taxaw nit ñuy julli gën grave tamit bokk na ci nit ñuy julli nga bàyyi ba ñuy julli ci jàkka ji nga ñëw seen ginnaaw tànn dàll yi la ci neex nga sàcc dem sa yoon daloon nañu da gis naa benn suñu benn waajur boo xam ne suñu waajuru ay xarit lañu woon waaw mu ngi foofu Sénégal c'était vers les années quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit fële ca euh, face de l'orme pas bi jour boobu ndeysaan de dafay liggéey dëkkul foofu dañ fa demoon ma ak doom ji ñoo bokkoon di jàng ñoo yarondoo mais c'est pareil ñu dem julli dem gis ko bureau après ñu dem julli jot mu ne nañ dem ci jàkka ji ñu dem julli mais ñu génn paa bi dàll yi gisatu ko ñu daal lu koy fab ñu daal di koy fab dàll yi mu mujj dàll doom ji après pour jënd joxe ngir ñu jënd ay dal yoo xam ne yu muy sol pour noonu loolu niroowul ak li yonent ma saar saar ne shirakunu aw shirakaani min naar dàll tëmbër line solol tëmbër nga set ay tëmbër moo la moo fëx sa sa bopp bi ba ngay sàcc dem ci jàkka yi di toje mais loolu dàll safara la kese lum lay jariñ bu dee xale bu jigéen boo ci bëgg doose doser est-ce que jar na ko mariage booy bëgg a te loolu sax ku nar a conclure ndax naa doo def lool mais bëgg a benn femme booy booy chercher comme que yow bu kii nga jóge fa dem ci keneen bu dee lool loolu est-ce jar na ko est-ce que jar na ko wallaahi jaroo te bu maywul sax ab rato la fay jële mu dem femme bi fëgg ko rato loolu nag mooy li gën ndaw ci li koy xaar bu tuubul te delloo mbir yi delluwaat ci boroomam kon suñu boroom waa ji ñëw ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ba mu déggee yonent mi aleyhi salaatu salaam wax li dal kii nit am mii faatu que ne yee malgré tout ça pas hani an lahu bil bi de waaye moom mbir ma mu ngay lam jëloon mu ngay tàkk ci moom safara moo koy lakk mu ne ah, mbar mii de wala mii de dama koo jële ci kii bi mu ne ko shiraak aw shiraakeeni min ne ko shiraak mbar waaw walla ñaar ci safara allahu akbar subhaanallah ah doy na de léegi kon kan lañ doon gis kan la ñuy gis ni mooy Rifaa ibn Wahb kon moo may woon jaam boobu yonent mi alayhi salaam moom nag kanta Rifaa ibn Zayd ibn Wahb al-Judaami thumma ad-Dabbi wala min bani Dabib ad moom euh, kon xaybar moo mayoon yeneen fekk daf ko mayoon pas ci jour xaybar la may gis nañ ci hudnatul Hudaybiya ci la tuube woon daal di koy may yonent mi alayhi ah. moom euh, réew euh, loolu noonu lañ am ci tarjamaam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'wa léegi ñun bu ñu continuer fi nga xam ne moom lañ newoon kon mooy waadil qura ñu ngi ci ghazwat waadil qura génn nañ Xaybar de il faut bul perdre fil boobu de Xaybar pare nañ fa Seydina Abu Hurayra ci xadiis yi la wax yii jóge na foofu nee na yonent bi saa saa jóge na fa ba ñëw waadil qura gis nañ dañoo agsi rek naka lañu agsi juif yi daal di leen accueillir ak ay flèche ak xeej ba ca la Midam faatoo imaam al-Waaqidi ci riwaayam bi muy continuer mu ne fa abba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashaabahu lil qitaal wa saffahum wa dafa'a liwaahu ila Sa'd ibn Ubaada wa raayatan ila al-Hubaab ibn al-Mundhir wa raayatan ila Sahl ibn Hunayf wa raayatan ila Abbaad ibn Bishr thumma da'aahum ila al-islaam imaam al-Waaqidi rahmatullahi alayhi mu ne ah biñ leen accueillir Waadil Quraa ak flèche yu toll noonu kon bii nii ñun ñu ngi dugg ci beneen xare lañ dugg biñ génnee Xaybar mooy léegi pas guerre de Xaybar guerre de Xaybar c'est fini ghazwatu Wâdil Qourâ te après dinañ ñëw ci fin bi dinañ gis li ci Seydil Hadji Malick wax radiyallahu ta'ala anhu kon ñu ngi ci ghazwatu Wâdil Qourâ la guerre de Wâdil Qourâ contre les juifs de Wâdil Qourâ léegi nag kon biñ accueillir jullit yi ak flèche yu tool noonu baray ci midam mu ne fa abba rasulullah léegi nag yonent ma ne saab daal di préparer saxaaba yi ngir ñu gaaw daal di nekk foo xam ne dañuy nekk à l'abri mu waajal leen nag ngir nag cette fois si pour la guerre nag totale parce que gars yi ah nous ont accueillis avec la manière avec les manières gis nañ nit ñu accueillir mooy ilal qitaal yi ci lañ ñu jëme mooy ci ci xeex nee na mu daldi leen daldi wa saffahum mu def leen ay sàppe wa dafa'a liwa'ahu ila Sa'd ibn mu jël drapo jox ko kenn ci sangu Ansaar yi di Sa'd ibn Ubaada jiitoon nañu gis tarjamaan walillahi alhamdu wal minna waraayatan mu jël ab drapeau beneen mooy bi gën mag moom la jox Seydina Sa'd ibn Ubaada bi bosu boppam mu jël nag ay drapeau yu ndaw jenn mu jox ko kat al-Hubaab ibn Abdul Munzir al moom gisoon nañ tarjamaam tamit radiyallahu anhu mu ne waraayatan beneen ila Sahl ibn Hunayf mu jox ko Seydina Sahl ibn Hunayf moom it gisoon nañ ra euh, tarjamaam mu ne waraayatan beneen ila Abbaad ibn Bishr ina Abbaad ibn Bishr radiyallahu ta'ala anil jami' thumma da'ahum ila islam ginnaaw gi nag xam nga amoon na possibilité ñëw du rekk sax di leen kii comme que ñoo ko ñoo ko commencé songu léegi mu fayu mais malgré tout ça mu sàppe saxaaba yi defar ngir mën a jàmmaarloo juif ba pare ñëwul rek songu leen summa ginnaaw gi bi mu waajalee arme bi da'ahum mu woo leen ilal islam woo leen ci l'islam wa axbarahum mu daal leen xabaar annahum in aslamu axrazu amwaalahum wa xaqanu dimaa'ahum wa xisaabuhum ala mu tegal leen ci man dama leen di woo ci lislaam man alayhi salaatu wassalaam maa ngi mu yëgal leen tegal leen ci ne leen bu ngeen tuubee ñongal ngeen seen alal mooy seen alal ñun dootuñ ci mooy bu ngeen tuubee ndax jullit loolu jullit butin de guerre mënoo ko jëlee ci jullit loolu amul de wala nga naan damaa xar dañoo xeex ak dëkku sàngam jële nañ fa ay kii léegi ñoom butin de loolu amul butin de kenn du ko jële ci jullit kenn tamit du ne xeex rek nañ jël nañ fa ay jaam yoo xam ne ñoom ay jullit lañ jàpp nañ leen léegi ñoom suñuy jaam nañ amul loolu amul moo tax yeneen time ay saat ne bu ngeen tuubee dama leen di woo ci ngeen ci lislaam maa ngi leen yëgal leen ne leen bu ngeen tuubee de ñoŋal ngeen préserver ngeen seen alal wa xaqanu dimaahum ta dinañu préserver ñoŋal seen deret kenn du tuur seen deret wa xisaabuhum kanta seen àtte après alallah lool buur yàlla mooy xool xaala nee na bi leen waxee lool wax leen ko ci kaw wax leen ko yëgal leen lool xaala fa baraza rajulun minhum juif yi faalewuñ yooyu waaye yow xaaral mu naan dañuy woo ci diineem ji nga xam ne du dara am benn waay bu génn ci ñoom léegi nag mubaaraza muy biraas jooju war a am na corps à mu ne fa baraza mu feeñ génn rajulun minhum kenn ci waa waadil qura génn ngir yéen jullit ñi ngeen naan dangeen ñuy woo na kenn ñëw jëflante kook man bi mu génnee rek fa baraza ilayhi Zubayr ibn al-Awwam Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu génn fa qatalahu ray ko ci saasi ibn Safiya bint Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mu daldi faat juif boobu la génn naan da koy day defee julli ñi ci saase lañu daje mu liquider ko ay mbiram kii ñu cold case dossier wam ñu classé ko léegi mu ne summa baraza aaxar ñu jekki bi ñu kooku keneen génnat woote waat biraas joo jële kooraakoor gi mu ne fa baraza ilayhi aliyun fa qatala deuxième ñëw seydina ali ibn abi taalib génn rey ko ci saasi asadullahi algaalibi radiyallahu anhu wa ardaa ñaataango deux dee na ci waadul quraa ci juif waadul quraa yi mais yemuñ foofu summa baraza aaxar un troisième génnat fa baraza ilayhi abu dujaanata fa qatala keneen trois génn seydina simaak ibn xarasha seydina abu dujaana moo doon dàkkantalam génn fekk waaje ñu daje mu daal koy fàcc saase ñaatango trois morts ci yahuudu za waadul quraa yi nee na noonu la continuer hatta qutila minhum ahada rajula ci noonu la continuer ba faat onze personnes ci ñoom riwaaye imaam al-Waaqidi bi moo continuer nii bu dee riwaaye Sahihayni yeeg imaam Muwatta beeg yooyu ñoom biñ ne shiraakun aw shiraakayni min shiraakun aw shiraakaani min naar foofu la riwaaye bii bu imaam al-Waaqidi bi moo continuer comme ni mu ko solowee ci Maghaazi yoom naka noonu imaam al-Bayhaqi na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa alayhima rahmatullah kon onze nee na noonu lañ continuer ba onze personnes génn ci yahuudi waadul quraa yi kullama qutila minhum rajulun mu ne xatta qutila minhum ahad ashara ba ni ñuy reyee onze personnes ci ñoom nee na nag kullama qutila minhum rajulun daa man baqiya minhum ila lislaam nee na yonent bi nag ñu mu doon def mooy ah bi ki ba Seydina Zubayr ray ko yonent bi avant keneen di génn da leen di réitéré waat renouvelé waat woote gi mu leen woo ne leen ñëw maa ngi leen di woowaat ci li ma leen woo ci l'islam gars yi faalewuñu noonu lañu def ba ñu rey ci ñoom onze mu ne wa laqad kaanat as-salaatu tahduru dhalika al-yawm fa yusalli rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ashaabihi thumma ya'uudu fa yad'uuhum ila al-islaam wa ila allahi azza wa jalla wa rasuulihi wa qaatalahum hatta amsaw wa ghadaa alayhim falam yartafi ash-shamsu qiida qayda rumhin hatta a'taw bi aydihim mu ne keroog xare boobu noonu Waadil Quraa wala kaana kaanati salaatu tahdur mu ne julli daroon doon jot xam nga imaam ibn Isaaq moom li mu wax dafa moom lii yëpp du koo tënk moom dane woon fa lamma faraga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min xaybara insarafa ila waadi alqura fa xaasara ahlahu layaaliya thumma insarafa raaji'an ila almadina moom luy ni mooy lii détail bi imaam al-Waaqidi moo ci dugg ci riwaayam mais imaam ibn Isaaq moom dane woon yonent bi mu paree xaybar dafa dem waadil qura bi mu demee waadil qura fa xaasara ahlahu mu daal di encercler ñi nga xam ne ñooy waa waadil qura ses habitants yoo yële ay layaali ay guddi summan sarafa ginnaaw gi mu dem rajan ilal madina mu daal di jóge foofu ba mu jógee waadil qura ñibbi Medina mais imaam al-Waaqidi moom riwaayam bi mu jëlee Seydina Abu Hurayra boobu radiyallahu boobu moo gën a dugg ci détail bi te moom lañ nekk nii di nettali boobu ba léegi mu ne kon julli da doon jot biñ leen encercler noonu ak di xareek ñoom bés boobu fa yusalli rasulullah yonent mi alayhi salaam julli ak bi asxaabi yi jiite saxaaba yi ñu jiite ñu julli ginnaaw gi mu daldi dellu buñ paree woowaat leen ci lislaam ak ci yonentam moom yàlla mi nga xam ne màgg na tedd na ak ci ndawam bi alayhi salaatu salaam nee na mu xareek ñoom xatta am saw ba ni ngoon gi jotee mu ne nag bi mu xëyee nee na daanaka jant bi jógul lu toll ni xayda rumx lu tolloog mooy kiiwu rumx bi euh, catu rumx bi mu ne xatta en taw bi ay diihim lu dul ci la ñuy euh, livrer seen bopp nag ñu mujj xam ne ah saay léegi daal saay ñu livrer wu mooy léegi euh, léegi daal ñu daldi di livrer seen bopp daldi di rendre ndax ça plus à rien fii moom da mooy kii la nu mu tudd yéexalub jël kese la te nag mooy boo fi résister mooy nii ngeen nar a deewe de nii ngeen nar a deewe xattal aaxar ba jusqu'au dernier léegi nag ñu xam ne nag ah, yëf yi daal jaru ko quoi kon nag ñu daldi livré wu ah mooy fu ñu yemati woon voilà mu ne kon summa eh, waxadaa alayhim falam tartafi ash-shams jant bi jógul xaydarum lu tolloo lu tolloog xaydu rumx mooy lu tolloog rumx lu tolloog rumx mooy lance voilà lu tolloog lool jóog jógu ko mooy mex lu ñuy natte la mu kii mesure la mu ne xatta en taw ba ni ñuy livré bi ay diim joxe seeni lox foofu mu ne wa fataha an wa yeneen ma lay saar saam dafa ubbi foofu an wa ci doole ndax gis nga xare am na ci ñii faat nañ leen te il fallait pour ça pour gars yi mën a seen bopp c'est à la dernière minute ci lañu ñu mujj livrer seen bopp moo la mu ne wa fatahaha mu ubbi foofale anwatan ci force ci ci xare ci doole wa gannamahumullah amwaalahum wa asaabu athaasan wa mataan kathira nee na yonent suñu borom daal di leen may ñu màng fa alal wa asaabu ñu teg seen loxo athaasan ci ay ay matériel wa mataan ay bagage kasiiran lu bari lañ jële foofule ci butin de guerre mu ne wa aqaama rasulullah imaam kii ne alwaaqidi ci riwaaya imaam abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ginnaaw gi kon waa di qura pare mu ne léegi nag mu daal di fay des yonent mi alayhi salaatu salaam bi waadil qura arba'ata ayyam yonent mi alayhi salaatu salaam daal di passé waadil qura quatre jours arba'ata fa qasama ma asaaba ala mu daal di séddale li nga xam ne moom la jot moom la jële foofale daal di koy séddale màng moo mëne butin de guerre boobu mu séddale ko ci saxaabaam yi alayhi radiyallahu mu ne wa tarakal arda wan naxiila fii aydi yahuuda wa amalahum alayha léegi mu ne mooy bon comme que ñooñ ay dëkk yu bari lañ mooy xare bi manoo rey ñépp te manoo jàpp ñépp prisonnier te tamit mooy leneen a manoon am moo ñu exiler leen ñoom ñépp ne leen léegi génn leen fi mais problème bi naroon am xaybar mooy am mooy boo leen fi génnee kan moo fiy dëkk kan moo fiy dëkk kan moo fiy dëkk moo tax yonent ma lay saat saam léegi mu bàyyi leen ak suuf si mu bàyyi leen ak suuf si léegi def fañaata quatre jour séddale màng mi wa tarakal arda mu bàyyi suuf si wan naxiil ak tàndarmay garabu tàn toolu tàndarmay fii ay di yahuuda ci loxo yahuudi wa amalahum alayha mu daal di leen def comme ni mu def ak waa Xaybar ñoom ñooy liggéey yonent ma lay saat saam léegi ñoom moom moom suuf si yéen moom seen droit mooy da ngeen fi waroon jóge léegi mu baleen fi comme ni mu fi bàyyi seen mbokk yi nee nag léegi mooy dañuy liggéey comme ni mu defoon waa Xaybar di ngeen di liggéey bu rendement bi ñëwee ngeen am lii ñu am lii léegi nag ah <laughs> liñ la doon wax ci début bi sànq muy yahuudu tayma mu ne fa lamma balaga yahuuda tayma ah maa wati abi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xaybara wa fadaka wa waadi qura wa waadil qura saalaxu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala al bi aydihim nga xam ne nag ci mbokk yeneeni yoo xam ne taymaa lañ dëkk la bu tudd taymaa mu ne juifu taymaa yi bi ñu déggee xabaaru salaam non seulement li mu doxaleeg waa xaybar ni leen def ak Fadak ak Waadil Qura mooy Xaybar dañ doon jéem a résister début bi ñooy gis nga forteresse yi ni ñu leen doon ubbee par benn par benn ba yenn yi ñu rentre Waadil Qura gis nañ lañ doon résister ñoom julli yi dañoo rek ñu flèche leen teg teg teg teg teg après xare bi kii ñu leen di rey ñu naan virage virage virage onze virage ñu ray ñépp ñu xam ne mbir yi xeex ak ñoom ba guddi gaa yi xam ne lii moom bon ñu daal di mujj nag rendre en l'évidence que ne rendre en évidence que ne ah léegi nañu sulh wal sulh xayru de ah wow négocier moo gën de jàmmoo daal fii mu ne ñun rek kay dee ñu daal def lool mu bàyyi leen ak suuf si Fadak moom gis nañ nañ defoon ñoom moom ba ñu yëgee Xaybar daal di ñenn ñi nangu yonent waaye saa nangu naa ñoom accord yu mel noonu bàyyi leen fa ñu gaaw yónnee émissaire. ki nga biir ah ñu wax ak yonentu Yàlla saa mu doxaleek ñoom noonu yonentu Yàlla saa saam doxaleek ñoom moo tax foofu flèche jógul bal dara xewu fa noonu rek lañ ci accord yi l'essentiel mooy nga nekk ci tutelu jullit ñi ndax affaire yi lool la àddina bi lool la mooy ne mbir yi moom gis nga boo bañee système bi nga yor jàpp ne moo gën mais capitalisme du noonu lay doxale bëggul bàyyi fenn ci parti ci suuf si foo xam ne du d'accord la démocratie bu dee nag nasaraan bee ko def ñun yi ñun mën nañ koo nangu mais bu dee l'islam ñu ne pourquoi l'islam bi ko def am nga tilka idan qismatun diza loolu mooy àtte boo xamante ni bu jéng la naka nga ne yow kuffaar yi bu leen neexee def li ñu jàpp ne moo gën te ay nit daal ko fiy tëral ñu naan leen les lumières ñoom ci ñoom lañ inspiré wu tëral fi lu ñu naan démocratie ñu jàpp ne moo gën lépp lu taxaw ci kaw suuf mooy système bi gën a aboutir couplé lan côté économique bi di capitalisme muy benn ndax liberté d'entreprendre liberté d'action liberté de kii ñu jàpp ne que noonu liñ mel ci côté mœurs yooyu noonu lay mel ci côté économie loolu moo gën ci lépp moom lañuy fexe li ñu naan mondialisation loolu la que imposer notre marque partout sur terre du ñu bàyyi benn loti benn parcelle lu dul ne dinañ fexe dugal fa li ñu naan la lumière bi la démocratie parce que dañoo jàpp ne moo gën léegi yow lan ngay ne jullit bi nga xam ne wala jullit yi nga xam ne ñoom xam nañu te leer nañu te du prétention li ñu nekk moo gën fopp leneen lu dul moom ndax inna diina inda allahi islam suñu boroom a ko diina dëgg-dëgg fa yàlla mooy l'islam nga ne ñooñu nag ñoom amuñu droit ñoom loolu ñu jàpp ne mu leer leen ne moo gën amuñu droit yóbbu ko fenn nañu toog rek bon nit da ngay maandu la religion c'est une affaire de privé nit ki boo kiiwee bëgg a julli bu fi sonal nit ñi di julli ci fii yi di sonal nit ñi bàyyil ba ñibbi sa julli yam nga julli ko dans ta chambre waxi naafiq yooyu la lan ak jaahil yooyu lu tax euh, euh, deux pois deux mesures yooyu am xoola léeg-léeg nga romb ay protestants ay chrétiens yu taxaw di waaraate ñoon ci seen di woote témoin de Jéhovah yi mais jullit bu ko def fii surtout France mais ñu ne waa ji day def prosélytisme takkal koy pot boo mayul ñu affilié ko à Daesh ak ñu ci des te pourtant sori na Daesh sori na ñooñu xamu leen sax moom dafa gis ne rek c'est normal muy def daawa comme tabligh yi léegi pour ñu kii leen tam seen mosquée yi ñu daldi leen kii ne ñi idéologie extrémisme bi la ñuy kii lañuy lañuy la ñuy véhiculer après on va fermer leur mosquée léegi yow nan nga nekk man am bul nekk julli sax ak loo man di doon mais am xel kese dina ne mais ça cloche pour même pourquoi am droit bi te ñi amuñ droit def def comme ñi mooy loolu la mooy ne affaire yi moom kii nga xam li gën da ngay fexe moo na képp koo xamante ne ah loolu danger la jullit boo xam ne da moom boo xam ne dafa gërëm ni àddina bi mel nii ne buur yàlla yàlla na àddina bi des ci mel nii wallahi kook bu dee ko xam la waxam jooju mën na ko génne ci diine mën na ko génne ci lislaam mooy àddina bi instant bii xam nañ ne gis nga ni lislaam nel ak ak kufru lim fi ne fees del mais loolu moom jarul expliquer chacun a compris daanaka li ngay gis guddeeg bëccëg moo xam sa télé nga taal sa néeg fo li ngay gis guddeeg bëccëg lépp la l'islam xaramal presque lii xew côté politique côté tooñ yi côté société yi côté maladie yi côté euh, euh, dégradation des mœurs yi côté meurtre côté man sa moroom duma yi ci état yi loolu lépp di lu islaam xaraamal yow nga ne en tant que jullit man gërëm naa affaire bi continuer nii mel nii jullit ñi ñu leen di noot yooyu mu continuer nii gis nga kiy wax loolu waxam jooju ndax lan mooy dafa gërëm loolu ki wax mooy dafa gërëm ak kéeféer bi sax ci kaw suuf loolu nga gërëm loolu naka la ko nit naan gërëm na loolu ba pare des dese nekk jullit moo am na muy demee loolu waxam jooju garaaw na garaaw boo xam ne bëgg-bëggam googu que ne loolu mën na ko génn ci diine même walawu salla walawu saaba même bu dee mu ngi jullee ko woon moo tax yooyu dara def attention la moo tax ay yooyu ndax boo ko deful lenn la. boo deful lool mooy ne da ngay suulu ñii di publicité que propagande ka def lu ne yow amoo droit bi sa néeg kese ngay ne mais bu yàggee yow say doom ak ñooñu buñ gisee yële mais na leen di tànte ñu ne lii moo gën bu yàggee nga dee imagine nga dee sa doom yi fexewoo leen woon yar ci lool ñoom ñu gëm leneen ku nekk def noonu mais lan mooy mujj am lan mooy mujj am kon mbir mi lool la yonent bi alayhi salaam lool la ñu jàngal que ne mbir yi gis nga. il faut gars yi soit ndax moom xam na ne Iblis moom ak i gaayam de toute façon duñu xam ne lislaam a ngi dox fii ñu toog nekk ci jàmm foo jaar ñu ngi waajal ngir dal seen kaw léegi nag ci yépp moyen guerre culturelle économique militaire lépp léeg-léeg nag dañuy teg benn bi fële jël benn bi léeg-léeg ñu boole yépp te militaire bi du sori ku kii ñu rëq sa ndigg la démocratie emportée sur les chars fëgg gaay ay missiles waaw léegi yonent yonent saab saab nag loolu la xam moo tax il génn na Xaybar fii mooy il faut juif yi nekk côté bii nii yépp ci jaziratul arab bi mu lijjanti seen mbir noo fekk ñu ngi fi danger de mais l'islam nekkagul en sécurité waa Makka moom li leen may chance mooy dañoo am lan instant bi trêve lañ nekk muy hudnatul Hudaybiya biñ gis sànq mooy trêve de Hudaybiya xam ne léegi kon danger bi newatul foofu moo tax soit nga am ak accord gars yi jullit bi mu am ak accord yoo xam ne ñi dul jullit yoo xam ne day leer ne accord de non agression ak tamit de jàmmoo wala rek bu dee gars yu nga fexe ñu nekk sa tutelle sinon buñ newul sa tutelle mooy njaw a ngi desaw xam diin te bés mën naa ñëw ñu dabbus la paaka nga xam léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam nag loolu la xam moo tax mu jóge xaybar doxaleeg ñoom ni mu doxal waa Fadak tiit juifu Fadak yi tiit daal di yónnee ngir am ak moom accord mu paree xaybar complètement ne xaaral waadil xuraa bi ne fii ñoom it ñoo fa ne mu dem ci ñoom gis nga ni mu ba mujj kon defak ñoom ni mu def waa xaybar mu am ñeneen di waa Tayma. bi ñu déggee affaire boobu nag ñu ñëw yónnee ci falamma balaga yahuda taymaa ba ñu jotee ci xabaar li dal mbokk seen mbokk xaybar ak fadak ak waadil qura ñu yónnee yonent bi alayhi salaam ngir mu def ak ñoom li mu mujjee def ak xaybar ak waadil qura te njëkk koo def ak waa fadak sans xeex ñu bëgg nag def ni ni waa fadak def salahu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ñu nangu wax yonentu Yàlla saa saa ñu daal di am ay accord de paix waaw ak moom alal jizya te ñuy joxe jizya ñuy joxe gis jizya mooy impôt de capitation lañ koy tuddee mooy yée eh, eh, dëkku yéeféer yi ñooy jox loolu julli ñi mais pas pas réew de waxuma réew de mooy ne yéen ci réewum julli ñeen rek mais na di joxe luñ naan jizya voilà lan la waxati aaya yi nu mu tàmbalee laa fàtte qaatilu ladina non non non non bam ba en tout cas bon dama ko fàtte te jàppuma exactement boobu ni mu commencé bi mu naan xatta yaatul jizya ba ni ñuy joxe yuutul jizyata an yadin ba ni ñuy joxe li nga xam ne mooy jizya mooy impôt de capitation nga xam ne léegi yéen seen sécurité jullit ñee ko yor ci réewum jullit mi ngeen nekk mais comme que gëmu ngeen yàlla jullit ñi asaka la ñuy joxe yéen nag il faut ñëpp contribuer c'est ça la justice léegi nag yéen ni ngeen di contribuer jizya ngeen di joxe muy genre impôt boo xam ne ñi gëmul yàlla ñee koy joxe mais selon seen man-man du nag da naan bon ñoo tey dañ leen di teg loo xam ne attanuñu ko non non loolu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ci liggéey ba mu gisee paa ba ndeysaan romb paa bi di di di di di yalwaan paa bu màgget mu ne ko looy def nii mu ne ko damay yalwaan ngir mën a fay sama jizya bi Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko duñ la lekk bi nga ne duñ la laaj alal bi nga nekkee ndaw ñëw ba toll nii ñu lay continuer di laaj alal demal sa kër nga toog léegi état bi état bi moo lay jox demal nga toog yéeféer la waaw yéeféer la yéeféer la yéeféer la yahud la wala juif la juif la wala chrétien la waaw demal nga toog ndax màgget nga duñ la laaj di la teg impôt nga ma màgget ñu lay continuer di la ki moo tax l'islam subhaanallah du fekk ay retraité mu leen di xobbat moo tax gaa yi ñuy jooytu fii nii naan les retraités yi nga xam ne CG bi temps Macron ak yooyu ñoom nga xam ne seen kii yi bariwul ñu nar leen a fayloo seen pension yi ñu nar yooyu l'islam xamul problème yooyu xamul problème yooyu bu dee ci yéeféer la Seydina Omar di doxale nii lan ngay xalaat ci ki nga xam ne amana bi sayyidi rijal alayhi salaatu wassalaam ki nga xam ne julli la mën a ko demal toog duñ la laaj impôt di la kii ngay joxe ba nekk ba bi nga nekkee jeune ba nekk mag ñu ñëw di continuer di la laaj demal nga toog mu mujj moom ak dundam état islamique bi état wu jullit bi muy bu sëy bu xilaaf ak jullit ñi mooy mujj di jox pension paabo bu noonu te yéefér ma waaw akbar gisee mooy loolu léegi nag bu ko defee buñ ko joxee nag ah état bi mooy assurer seen sécurité quand même mooy ne du ñu toog dara am ñoo xam ne dañ leen di song wala di leen tooñ ñu toog di jël seen ak ñu naan suñu yoon newu ci non ñooy assuré seen sécurité par rapport ak beneen force étrangère waaye ñooy assurer seen sécurité par rapport ak képp koo xam ne ci réew mi dafa bëgg dal ci ñoom wala seen seen seen sawaami yi seen seen seen seen synagogue yi wala seen église yi ku ko nar a laal di nga fekk état bi sa kanam te di ko charia bi dina taxaw sa kanam te di ko jë di nga ko jëflanteeg moom c'est ça c'est ça c'est ça te tamit lépp loo xam ne lu ñu fa war a def comme infrastructure la état bi moo koy def c'est ça foo ñu jàng as-siyaasa fil islam as-siyaasa fil islam wallahi tam duñ ko jàng toog di jaay ay IEP lañ génne non génnewuñ benn IEP génnewuñ Sciences Po ku fa génn nag lu baax la waxuma waxuma ko pour kii de non IEP Sciences Po Paris Grenoble feneen ku fa génne lu baax la lu baax la mais dama laa bëgg a wax na ñun côté l'islam bu dee fii ci charia bi mooy soxlawuñ nekk foofu ngir xam ne nii lañuy ñuy doxalem réew moom mi nga xam l'islam moo ñu ko jàngal moom mi génne arab yi ñi ñoo xam ne ay sàmmkatu géléem lañu woon ay sàmmkatu xar mu def leen sàmmkatu ay ay ay ay nation allahu akbar comme seydna Umar ra'i ghanam seydna Abdullah ibn Mas'ud ra'i ghanam seydna Abu Sufyan seydna Abu Bakr c'est ainsi de suite saxaaba yooyu yépp seydna seydna Mu'adh mu jële ñoo ñépp ci liñ ne woon baykatu tool Akkaar entre Akkaar baykatu tool ak sàmm mu jële leen ci loolu def leen ru'atan ru'atal umami wa duwal laa mu def leen ñu nekk ñoo xam ne sàmm sàmmkatu ay nation lañ ak ay kon loolu laa la bëgg a wax kon ñoom léegi waa Tayma di joxe jizya waa qaamu bi ay diim am waalahum ñu daal di seen alal yi ñu daal di koy téye jëluñ ci ñoom dara